ginnaaw biñ sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñu ngi woon ba tey ci al kunuzul ashara ci wal imam euh, Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani mu ne fa xalaqa allahu al-xalqa wa axrajahu min al-adami ila al-wujudi illa al-insan euh, mu ne fa xalaqa mu bind allahu bur yàlla kull al-xalqa fi kullahu ñun ñëpp wa axrajahu mu génne mbindeef yi minal adam ci ñàkk am ilal wujudi indi euh, nga xamante ne moom lañ ci yemoon ci wàllu googu ci suñ jotaay bii weesu bu dee mënef naa résumé liñ ci jot a gis yëpp ci jotaay bii weesu ak jotaay mooy ni nga xam ne noonu la boroom subhaanahu wa ta'aala tegalee ay xaqaayit mooy ay réalité yi nga xamante ne yëpp ay xeeti feeñuwaay la ci réalité bi nga xam ne mooy nekk-nekk maanaam gi nga xam ne dëgg gi nga xam ne mooy dëgg bu yàlla dëgg gi ko jokk yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu koy xaqiqatul muhammadiyya ci ay étapes yu wuute nag mu nekk tamit ahmadiyya ki nga xamante ne moom la borom mooy li boroom subhanahu wa amal te moom mooy li nga xamante ne moom la amal ci jiitu te amalu leneen laataa lool te lépp lu mu amal ci loolu la ko amale te loolu moo tax mu amal rek ñuy ñi koy wax alxaq maanaam almaxluq bihi wala boog alxaq almaxluq dëgg gi nga xamante ne moom lañ ko binde mooy maanaam moom lañ binde lépp euh, te dëgg googu mom la boroom subhaanahu wa ta'aala saxal moo tax moom la téye asamaan yi ak te mooy réalité yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam euh, muy tamit ar ruux mooy ruux bu mag bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ci yenn étape yi maanaam étape bu njëkk bi muy al unsurul a'zam muy nekk-nekk bu màgg gi muy élément bu màgg bi la nature première originelle voilà bu màgg bi ñu gisoon ki ne Euh, foofu nga xamante ne moom mooy ansurul azam boobu d'abord maanaam mooy bi njëkk fi étape boobu ba waxoon nañ li ki xamante ne moom moo ci aju loolu foofu moom mooy loolu la ñuy wax al arsh maanaam arsh bu mag bi nga xam ne mooy arshul huwiya euh, buy wax na rafi'ud darajati dul arsh yulqi ruha min amrihi ala man min ibadihi لينذر a التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار nga xamante ne dafa eh, dafa dafa dafa dafa traversé maanaam à part de arrache boobu dafa traversé arrache yi ci des yëpp mu ne rafi'u darajaat mooy kii yëkkati daraja yëpp ci jëmi boppam mooy aji yëkkati ku daraja waaye tamit lépp luy daraja moom moo ko yëkkati teg place bi mu war a nekk mais à travers ruux bu mag boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne mooy al unsurul azam nga xam ne moom mooy euh, jublu ci borom subhaanahu wa ak mboolem àqam yi jublu ci mbindeef yi ak seen ba pare jublu ci boppam maanaam taslis boobu maanaam moom moo koy moo ko moom maanaam à travers moom la réaliser wu. et que arsh boobu dañ koy wax arshul huwiyya mooy arasu nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala moom kese ndax foofu ahmadiyya bu mat sëkk moo fa nekk nga xam ne mooy lan mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'aala ak yent yàlla ahmad sallallahu alayhi wa nekk ak moom maanaam foofu du sax yenent du en tant que yenent parce que euh, yenent bi sallallahu Euh, zaat bi rek la nekkal nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala la nekkal wéetu moom nekk moom càppaacu di di ko jaamu moom kese euh, nekk abduhu foofu maanaam jaamuy borom subhaanahu la ta'aala en tant que ki nga xamante ne kenn mënta am accès ci moom nga xam ne maanaam xaybu euh, la al xaybul mutlaq la maanaam dafa nekk kumpa gu gu ñu jooyal cest à que c'est un mystère impénétrable impénétrable yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu Ahmad la fa tudd mu nekk boroom subhaanahu wa ta'aala ci arsh boobu et que arsh boobu noonu dañ koy tamit arshul xayaat mooy arashu dundu gi dul arsh arsh dundu euh, dañ koy tamit arshul huwiya ndax huwa gi mais moom mooy euh, arshul ma'iya mooy euh, wala arshul ma mooy arsh ndox mi comme moom lay wax naan wa kaana arshuhu alal ma maanaam mooy arasam mësta nekk di deñ di tegu ci kaw ndox parce que ndox moom moo tax lépp di dund lépp am euh, réalité boobu mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam boo xoolee huwiye googu boo xoolee ci ñu moo tax comme al ma'u mooy quarante deux en fait mooy quarante deux euh, nga gis ci sóoratul kon shura mooy quarante deuxième saar bi mu ci wax ci onzième bi mooy di junj huwa gi ne laysa kamislihi shay'un wa samiul basir déet dara mais dara ba fa dara jeexe ci lu nuy melal lu nuru borom bi subhaanahu amul maanaam ndax huwa la kamislihi maanaam mu dellu ci ha ci ha googu muy di nekk nag moom kese te Euh, réalité boobu noonu réalité yi benn réalité rek moo ko mën a exprimer mu yenent bi sallallahu alayhi wa en tant que ki jeex ci boromam subhaanahu wa ta'ala rek euh, et que moom mooy ndox moomu nga xamante ne ci la borom bi bindee lu nekk allahu xalaqa kulla dabbatin min ma ak wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin ndox moom la lépp luy dund dundee moo tax ñu naan ko arshul hayat mooy arashuk dund gi et que que dund bépp mbir y compris maanaam bu ñuy wax ndox du ndox mi ñuy naan ñun mais ndox mii nii bien sûr que dund daf ciy jóge mais euh, étape bu nekk ci ni yi dafa am ndox bu fay dunde euh, et que ndox moomu euh, bu réalité bu mag bi mooy bu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant mais Ahmad moom moo buy bi gën a mag bi mu jeexale saar bi donc moo tax saar bu nekk cinquante trois aaya maanaam ngir wane melo boobu noonu kenn ci ahmadiyya gi la en tant que ahmad ndax 53 mooy ahmad en fait euh, kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci réalité boobu donc c'est euh, mooy kon arache boobu noonu la donc dañuy résumer en fait liñ jotoon gis mu am deuxième arache bi boobu moom mooy arache bi nga xamante ne moom mooy al arshul majid boobu nag mooy al aqlul awwal nga xamante ne géejug yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, moom la sotti parce que wax nañu arwaax bu xëyee may ak tegu ci ñoom yooyu duñ ci dellu si waat maanaam fi ñu nekk borom bi nu mu leen amalee le fait ci arwaax yooyu kooku la euh, kooku la la la la la conscientiser voilà muy al aql moo tax voilà moom aqala anillah maanaam day dafa conscient di comprendre di jël di takk di yeew ci borom subhaanahu wa moo tax ñu naan ko mooy xel bu njëkk mi voilà mooy ar ruuxul kulli mooy ruux bu nga xam ne moo matale lépp. et que lépp ci ruux boobu la ko boroom subhaanahu wa ta'aala amale euh, mooy euh, euh, ruux bi nga xamante ne tamit kon moom malaaka la en fait maanaam forme forme malaaka la yor ci kii boobu mooy ar maanaam photocopie am ci yi dafa am ku ñuy wax a ruux voilà kooku kon ainsi de suite maanaam kon c'est une version angélique mën nañ ko waxe noonu bu yeneen ci sallallahu alayhi wasallam et que euh, baxru bi nga xamante ne kon al awal mooy xel mu njëkk moom moom mooy al qalamul a'la mooy xalima gi nga xam ne mooy bu kawe bi euh, ci géej maanaam catrum moom cat bi ci kaw li féete kaw loolu moom mooy géej yi mooy géeju nuun gi maanaam mais à partir de maintenant géej googu noonu euh, maanaam moo tax en tant que ruux ci la amee trois cent soixante géej yoo xamante ne ñooy ball ci moom gis nga comme nuun ni mu mel noonu maanaam def angle Euh, boo xoolee cercle bi yëpp trois cent maanaam bu amee bu ci kaw ak bu ci ñaari moom moo def cercle bi mooy trois cent soixante degrés yi donc trois cent soixante xeeti géej yi xam-xam ñoom ñooy yoo xam te ñooy tuur dañ leen di wax géej en tant que parce que ay xam-xam ñoo ci aju aju voilà mooy albuxuur albuxuur wal awaani awaani mooy ndab yi mais albuxuur mooy géej yi ah géej yi xam-xam yi voilà yooyu ñooy wàcc maanaam comme ni ko Jawharatul Kamal di waxe parce que li lépp dañ nekk ci description Jawharatul Kamal dinañ ci ñëwaat insha allahu taala peut-être que tey euh, et que arrache yooyu maanaam géej goo géej yooyu ñuy en tant que kii léegi xalima bi bu ñu ko xoolee en tant que xalima tamit dafa am euh, trois cent soixante euh, dégg nga ay ay ay ay ay voilà am ay ay bëñ en tant que voilà gon voilà trois trois cent trois cent soixante nga bëñ maanaam yoo xamante ne yëpp dañuy bind di traduire xam-xam yi nga xam ne ñoo jógee ci géej gi comme ni nga xamante ne noonu la ñuy di tuuroo maanaam ci catu xalima bi ngir muy reproduire di bind li nga xamante ne moom mooy moom moom mooy li li li li am voilà léegi nag mu am ay wàll en tant que xel mu am ay wàll facette ay forme for wala ay ay ay réflexion yoo xamante ne moom lay am réflexion yooyu noonu mu am ci trois cent soixante benn bu ci nekk donc euh, yooyu nag ñoo reproduire donc borom subhaanahu wa ta'aala moom la feeñalaat maanaam euh, moom dafa def tajalli ci ci moom dafa def tajalli ci moom parce que bu njëkk bi maanaam malaayika yooyu avant aql bi tajalli bi mu def ñoom mooy turam boobu di jamil mooy mooy mooy quatre-vingt-trois d'ailleurs loolu moo tax nga gis sourate Yaasin maanaam nga xam ne mooy xoolu alxuraan mooy lépp maanaam moom mu am quatre-vingt-trois sa Euh, mais euh, ci euh, quatre-vingt ci ci ci ci ci trois ci hmm, bi mu defee manifestation yi ci ci mu defee manifestation ci ci ci ci ci àqal boobu maanaam ak turam bi ñuy wax an nuur mooy leer gi ci la kii juddu ci la kii juddu lawx bi voilà ci la lawx bi maanaam réflexion boobu ci lawx bi donc a aqlul awwal dañ koy wax tamit ad-durratul a même mooy al arshul majid mooy arash bu tabe bu tedd bu mag boobu noonu nga xamante ne xaaf moo tegu ci kawam maanaam maanaam nga xam ne moom réalité xaaf foofu la tàmbalee maanaam foofu sommité wu réalité xaaf moo tax mu naan xaaf wal qur'anil majid maanaam moom mooy muy giñ ci xaaf boobu ak ci alquran bi nga xam ne moom mooy alquranul majid Euh, foofu nag mooy maqaamal qurba maanaam mooy maqaama ñi jege yàlla ñi sey ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy afraad yi wala euh, euh, ci biir awliya yi mafatihul kunuz yi ñooñu nga xamante ne ay xeeti kéemtaan lañ ci kéem yoon ni borom bi lañ subhanahu wa ta'ala dañoo jeex tàkk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu maanaam ci réalité ci niveau boobu maanaam ñi ci gën a kawe ñoom wala en tout cas ñoom ñu ngi niveau boobu noonu bamu mu des exceptionnellement ñoo xam ne yeneen bi sallallahu ba muy seey ci borom subhanahu wa ta'ala da leen a seeyaaleel ci ñoom boppam voilà euh, ñooñu tamit ay catégories yu ndaw lañ bariwuñu léeg-léeg da nga ciy gis ñoo xamante ne par exemple euh, ci siècle bi kenn lay doon wala ñaar wala ñenn ñi nga gis ñoo xamante ne ci millénaire bu nekk maanaam chaque mille ans kenn moo ci am léeg-léeg tamit di gis ci ñoo xamante ne ci àdduna bi mu tàmbale ba ba muy jeex ñaari nit lañ doon am na ci sax kenn la koo xam ne kenn la am na ci tamit maqaama yi nga xamante ne ci muy maqaama xurba yi eh, muy maqaama ñi jege borom subhaanahu wa ta'aala boobu mooy xurba jege mooy al-muqarrabuuna mooy ñi jege ñi ñooñu noonu muy wax ci bi mu ci suuratul waaqi'a bi mu naan was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna fii jannaati na'iim ba pare daal ne sullatun minal awwaliina wa qaliilun minal aaxiriin dañoo néew ci ñu mujj ñi mais ñu njëkk ñu bari woon nañ te yeneen yi alayhim salaatu wa salaam eh, ñoom la woon maanaam ñu ñu njëkk ñu mujj ñi. ci ñu dul yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ñu néew a néew a néew a néew a néew ci maanaam boo ci génnee génération saxaaba yi radiyallahu anhum nga xam ne ñoom ci maqaama boobu lañ nekkee o ba fi jot gën a kawe eh, boo ci génnee ñooñu ñeneen ñi ci def ñëpp ñu néew lañ nga xamante ne ay benn ngi ci gis eh, ñaar parfois ci ñenn ñi bon mais ci ci li gën a kawe laa bëgg wax mais par fii nga xam ne mooy maqaama xurba bi moom bien sûr eh, ñooñu dañuy am chaque jamono. maanaam ñi nga xam ne ñoom ay afraad la ñu doon et ñi gën a màgg ci ñoom ñooy mafatixu kunuzi xutbu bi tamit xutbu bi ci maqaama boobu lay nekke ndax moom muhammad bu mat sëkk la voilà euh, donc euh, kon euh, ñooñu bu ñu génnee étape boobu maanaam bu ñu génnee niveau wu ñooñu noonu léegi dañu wàcc ci beneen niveau maanaam bu ñu génnee ci aras boobu léegi dañoo dafa am kon maanaam foofu tam mooy loolu la ñu tudde tamit ad-durratul bayda ad-durratul duratul bayda boobu boobu maanaam léegi moom kon bi mu feeñee na mooy dafa weex bi ñu defee tajalli moo tax nga gis yent bi sallallahu alayhi wasallam couleur bu weex ah voilà c'est que euh, manifestation bi mu ci lawhul mahfuz dégg nga moom la ñu alluwa boobu noonu eh, boobu moom mooy eh, eh, al arshul azim comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisewoon ci suñu jotaay bi weesu donc moo tax nga gis euh, ba kon qur'anul majid mooy alquran bi nga xam ne mooy bu majid bi nga xam ne moo dëppoo ak euh, euh, kii hmm, ak mooy glorieux le coran glorieux mooy bi am gloire bu mag bi kon boobu nga xamante ne moom moo nekk ci maanaam ci ci arsh arshul majid hmm, dégg nga moom mooy retraduire moom moo bindu ci kaw lawhul mahfuz lawhul mahfuz boobu nag mooy alquranul mooy al arshul azim et que liñ ci bind moom mooy alquranul azim dégg nga voilà wala qad a'taynaka sab'an minal masani wal qur'anil azim nga xamante ne kon sab maanaam euh, foofu la manifestation tur yàlla yeeg melo yi foofu la ñuy feeñee juróom tur yu mag yi foofu la ñu wanee seen seen seen melo seen màggaay et que moo tax nga gis azim màggaay gi léegi arsh boobu nag nga xamante ne mooy lawhul mahfuz euh, ci la ñu bind lépp ci lañ bind lépp Euh, reflet wu leer boobu ci arash ci ci ci ci ci xalima gi mu feeñee ci lawhul mahfuz boobu noonu moom moo indi que euh, ba pare lawhul mahfuz nekk diggante euh, li nga xamante ne mooy am monde bi nga xam ne c'est purement spirituel ak monde bii nga xamante ne nag léegi dafa commencé am jëmm nga xamante ne foofu la huyu la nekk huyu la moo tax ñu doon wax ci al faydul hubb wal man huyulal kulli maddati kulli shay'in maanaam mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy euh, ki nga xamante ne lépp moom mooy cellule souche bi nga xam ne euh, mooy huyulaa gi nga xam ne lépp ci moom la moom mooy matière première bi ci lépp ci bépp mbir sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, euh, kon kooku nga xamante ne léegi loolu en tant que manifestation boobu te loolu noonu comme que dafa commencer am maanaam forme physique maanaam moo tax ñu tuddee ko bon forme physique ba foofu Euh, yëpp c'est entre guillemets la ah voilà euh, loolu moo tax à partir de suuf foofu ñu tuddee ko al jismul kulli mais li ci kawam li ci kawam loolu moom moo tudd kon al arsh euh, kon arshul azim léegi mu am kon maanaam manifestation boobu nga xamante ne entre reflet boobu noonu moom moo tax nga gis muy xabaa bi li ñu naan xabaa mooy pënd mi nga gis mu daal di rouge moo tax arshul azim ñu koy wax al yaqutatul xamra Euh, euh, mooy euh, la hyacinthe rouge dafa rouge quoi alors que li nga xamante ne moom mooy beneen bi ci des mooy mooy ñu tuddee ko az-zumurradul xadra tamit az-zumurradul zumurradatul xadra zumurrada moom mooy émeraude donc l'émeraude verte maanaam loolu yëpp moom moo tax ci benn côté bi soo koy xool da ngay gis ne dafa verte ci beneen côté bi soo koy xool da ngay gis ne dafa kon et foofu la xaaf nekk xaaf maanaam a ah, comme niñ ko waxee woon maanaam dafa wàcc ba ba te parce que dina gis xaaf ni mu euh, ci suuf nag léegi euh, mu am beneen arsh moom mooy al arshur rahmaani mais ci diggante arshur rahmaani maanaam nga gis xaaf ni mu def nii et que bopp bi nekk nii nga gis ar kon bopp bi noonu moom moo nekk ci arshur rahmaani euh, mooy bi nga xam ne ci la istawa alal arsh ci la yemoowee ci arsh mais Euh, xaaf maanaam montagne boobu ñuy wax nga xamante ne moo nekk en même temps ci suuf adduna bi nekk ci kaw maanaam dafa ëmb lépp en même temps euh, nekk li nga xamante ne moom moo nekk dans de la pré-éternité ba l'éternité moo tax ñu naan min xaafin ila xaaf li ko dalee ci ba dara dul dara ba faww maanaam euh, loolu minal azal ilal bad abad lay tekki min xaafin ilaa xaaf maanaam ba pare dafa nekk li nga xamante ne tamit moom mooy le cœur même maanaam mooy xolu mooy alqalbul muhammadi bi nga xamante ne li ci kawam mooy nuun mooy al nuurul muhammadi mooy leeru yenente bi sallallahu alayhi gis ne moom moo tax leer googu moo bind xalima bi te leer googu manifestation turu yàlla boobu la an nuuru nga xam ne ismu zaati la ci ci turu nekk nekk borom bi la ci boppam subhaanahu wa ta'aala leer googu moom la bindee moom moo reflété ci ci ci li nga xamante ne mooy lawhul mahfuz bi et que euh, euh, euh, voilà muy laaxul mahfuus moom mooy al arshul azim euh, mooy tamit an nafsul kulli mooy lu ñu tuddee an nafsul kulli mooy bakkanu euh, lépp gi mooy lu ñu tuddee l'âme universelle voilà l'âme universelle euh, et que ñoom kon seen sëy moom moo jur li nga xamante ne moom mooy haba gi moom mooy lépp mooy comme genre takkandeeram la parce que leer bu tàppee fenn da ngay gis day jur takkandeer takkandeer googu moom moom moom la ñuy tuddee al jismul kulli mooy le corps universel voilà moom la ñuy wax al jismul kulli le corps universel voilà moo tax euh, euh, euh, lëndëm googu noonu maanaam maanaam le fait que mu am kas kii corps boobu noonu moom moo jur moom ci la huyulaa gi nekk quoi mooy madda madda lépp voilà ci la nekk et que à partir de foofu nag ci la borom subhaanahu wa ta'aala feeñoo maanaam ci loo xamante ne day nisbi la maanaam mooy relatif du lu concret du lu réel du lu palpable du lu du am réellement mais euh, loolu ñu moo tax ñu tuddee ko al ama mooy lëndëm gi ma ama moy niir gi nga xamante ne ci la yemmoowee nag ci turu rahman borom subhanahu wa ta'ala ba fii manifestation huwiye gi moo fi nekk huwiye gi moo fi ne mais ci foofu nag ci la duggee ci la rahman yeeg yi ñëw maanaam ahadi yeeg yooyu ñoo ne ci kaw léegi ci la rahman yeeg yi ñëw mooy ci turu yàllaam boobu muy arrahman ci la yem na ala arsh mu ne moo tax wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul husna maanaam nga xamante ne moom ci la yemoowee ci soor moo tax ci soor su Taaha mu wax ko justement dafay exprimer réalité bi nga xamante ne mooy yenent bi sallallahu alayhi wa en tant que Euh, ki nga xamante ne moo ëmb euh, univers bi yëpp par son corps c'est-à-dire que par par par sa la manifestation de son corps physique donc mu nekk ay adduna yu bari donc déjà suuf si ak juróom-ñaari asamaan ak arache maanaam nga gis ñuy juróom-ñaari monde yu wuute ah euh, ba kon maanaam arache arache yi ëmb arache kursiyu arache yeeg maanaam juróomi arache yëpp quoi et que juróomi arache yooyu noonu ñoo tax ñoo nekk ci xaabi et en même temps ha boobu day indiqué wa li nga xam ne mooy occultation bi moom mooy li nga xam ne moom mooy mystère tofaalu borom bi subhaanahu wa bi mu feeñal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu feeñal loolu yëpp loolu moo tax nga gis sourate tamit am cent trente cinq sourate cent trente cinq versets voilà cent trente cinq cent trente cinq mooy as-samadu ki nga xam ne dafa dafa dafa dafa daj lépp ñëpp soxla ko te soxlawul kenn daal di ndar képp te moom dara peegu ko mu daal di euh, xam lépp te dara xamu ko kenn xamu am mën lépp amul lu ko lu dara te moom moo tënk lépp subhaanahu wa amul biir amul biti amul début amul fin amul amul tàmbali amul fin kooku mooy as-samadu kooku mooy as-samadu voilà nga gis euh, kon nga lu tax mu nekk kon cent trente cinq verset et cent quatorzième bi mooy fi mu naan ko wala ta'jal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma et que cent quatorzième parce que cent quatorze mooy jaamia bi moom mooy li dajale lépp mooy cent comme li dajale lépp mooy comme alquran parce que moo tax mu nekk cent quatorze sourate yi loolu lay loolu ngay gis léegi euh, euh, euh, donc étape boobu yaa ngi dégg étape niveau boobu nga xamante ne moom la mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam à ce niveau là Euh, donc nga gis mu wax al comme nga gis ne mu naan ko bul yàkkamti alquran bi buñ koy jàng laataa wahyu bi di mat bi yegsi bul yàkkamti parce que loolu mooy wane ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam en soi moom alquran mi ngi woon ci biiram et di doon manifesté wu mais que lan la ci war a génne ak lan la ci war a génne loolu sayyidina Jibril alayhi salaam moo doon wàcce ci xolam naan ko génne lii génne lii génne lii mais que alquran mi ngi woon ci moom sinon du am sens ñu naan ko bul yàkkamti laataa wahyu bi di mat ba pare waqul rabbi zidni ilman te nga wax yow buur yokku ma xam-xam voilà yokku ma xam-xam voilà et donc xam-xam bi nga xamante ne moo nekk ci alquran moo nekk secret bi moo nekk lépp mu yokk ko te te te da daan feeñ parce que yonent bi sallallahu ay lettre par exemple bi mu bind Hiraql nga xamante ne ay waxi alquran ay ay alquran ñoo ci nekk laata alquran ay yooyu di wàcc loolu yëpp dañuy tegtal ne nekk ci yonent bi ci boppam sallallahu wa alihi mooy aaya yooyu nekk ci sourate Al Imran qul ya ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum ba aaya jeex kon kon kon kon kon kon niveau boobu kon eh, arash léegi foofu nag nga gis kon borom subhaanahu wa ta'aala ci turu kon mu feeñal arasham léegi ar-Rahmaan nag dafa ba dafa wàcce maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala gis nga ci dafa wàccee ñaari xadam yi maanaam ak xadamay ni mooy ñaari ndëggu tànk yi te yooyu ñooy ñaari tomb yi nekk ci xaaf maanaam ñaar yooyu ci la wàccee ci kursi yu kursi yu nag moom la ñu tuddee al arshul karim mooy arash bu tedd bi voilà moo tax ayatul kursi yi ñu ne le verset du trône maanaam parce que le trône maanaam arash maanaam mais kursi yu la en fait le piédestal voilà foofu nga xamante ne ci la ndogalam subhaanahu wa taala wala boog ay feeñuwaay ci feeñuwaayu ndogalam ak feeñu maanaam euh, muy nam muy muy kàttanam ak feeñuwaay ci feeñuwaay namm-namam maanaam ay irada ak al qudrat euh, kon yooyu mu feeñal foofu euh, nga xamante ne gisu wala ci ci la ci la ci la wàcce ci kursi yi kursi yi nag ci lay exécuter lépp mooy fi mu wax yu dabbirul amra maanaam foofu lay soppandikoo ci min mbir yëpp maanaam ci lay moom mooy al al kursi yi kon day gis ne alquran maanaam yooyu yëpp daf leen di tudd sauf que euh, précision yi ak lan la aju maanaam arrachés yi ban mooy ban ban réalité la lan moo tax xaqaayiku yooyu nga xam ne ay xaqaayiku yeneen ci bi lañ sallallahu la ñuy exprimer et bien sûr maanaam ci huyulaa gi légi maanaam foofu la lu ñu tuddee ak tabi'atul basita ne mooy lu ñu tuddee euh, ak maanaam ci la génnee quoi et à travers loolu moo tax arrache moom mooy première li am forme parce que al jismul moom mooy euh, lu ñu tuddee le corps universel moom moo ëmb arash moo ëmb arash et que arash mooy première feeñuwaay bi voilà première feeñuwaay euh, ci loo xamante ne am na corps et que ci niveau boobu tamit ci la ñeneen ñi maanaam mooy wuyul wuyu laa boobu ci formation boobu noonu avant arash di formé wu ci benn groupe bu restreint ci ay malaaka quarante neuf lañu Euh, ñu tuddee leen al falakul assir maanaam ñooñu lu ñu tuddee nu leen mën a tuddee mooy la les constellations premières maanaam euh, euh, malaaka yooyu maanaam à part de niveau boobu la ñu créé woo nga xamante ne ñoom la yent borom subhanahu wa ta'ala amal maanam ci jëmm maanaam loo xam ne dañ leen a amal nii à travers leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà am nañu bien sûr cinquantième am nañu cinquantième cinquantième mooy ruux bi ànd ak ñoom tamit voilà euh, kon euh, malaayika yooyu don donc ça fait mooy mooy ba tey muy indi nuun bi quoi euh, falakul al falakul asir ñooñu la voilà mooy quarante neuf yooyu quoi donc en fait ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ko ñi ko ñi ñi ñi ñi ko xam dinañ ñi xam ñooñu malaaka yooyu dinañ xam ne ok d'accord donc ñoom foofu lañ positionné wu maanaam ku ko xamoon ku xamoon malaaka yooyu bu bu bu déggee dina li ma wax ni dina comprendre que kon malaaka yooyu noonu liñ positionné wu foofu ak tamit kon relation bi ñu am ak réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak tam lan moom moo tax kon malaaka yooyu ñuy euh, ku leen ku ànd ak ñoom wala ñoom bu ñu àndee ak yow euh, nga mën a am élévation spirituelle bu gaaw boobu noonu lan moom moo ko waral ak aussi eh, ku xam tamit seen chef dina comprendre tamit lan moom moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekk kilifa ak tamit maanaam nekk ki nga xamante ne kon euh, moom mooy al-yaqutatul hamra maanaam lu tax mu nekk al-yaqutatul hamra ba pare lan moom mooy du kon relation bi am ci arash ok a ar kii ci lawhul mahfuz ak mbindeef yi kon ban relation lañ am ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom du mucc maanaam ku xam malaaka yooyu ak li ma lii ma wax ni dina xam li nga xamante ne moom laa moom mooy détails yi nga xamante ne moom laa nekk di di di di wax ni sans rentrer ci ay précision yu gën a sori loolu noonu euh, mais dina xam lan moom moo tax loo kooku du ci sikki sàkk li ma wax ni il suffit que nga xam malaaka yooyu dégg lii ma wax nii rek nga comprendre euh, lépp li yeneen yi ci des voilà ak ñooñu ban relation kon lañ am ci euh, martabatul uluhiyya ak xaqiqatul muhammadiyya ainsi de suite voilà ak lan moom moo tax kon ndekete euh, après ar-rahman doog a ñëw doog a ñëw et que borom ci turu arash que ci ar allah pas ci huwiyya gi martaba yi ci la yem moowee ci ci wàllu boobu mais pas bi pas yii voilà euh, kon. Euh, relation yi nga xamante ne moom la euh, donc euh, donc arach na nag arach maanaam kursi yu nag moom moo ëmb li nga xamante ne moom la ñu tuddee al falakul atlas voilà je pense que l'atlas la ñuy wax ci tu ci tubaab sax falakul atlas <laughs> mooy constellation boobu nga xam ne atlas la parce que en fait kursi yu moom moo ëmb al atlas ak al atlas boobu ndax lu tax ñu naan ko al atlas moom mooy parce que ci kawam leneen amul lu lu lu ñu xam maanaam loo xamante ne mën nañ ko palper de quelque chose de palpable wala quelque chose de perceptible c'est-à-dire que même ñi nga xamante ne ñooy télescope yooyu ñoom mënuñu egg foofu foofu rek lañ mën a yem euh, xam-xam yii bo waa zahir di mën a yor ba mën a dem ba ci origine univers bi foofu lañ ci mën a yem fii ma la wax nii foofu lañ mën a yem mooy atlas googu maanaam ñoom du ñu yegg ba ay kursi yu ko ay arsh yooyu déedéet voilà bu ñu waxee arsh nag souvent arshu rahmaan yi la ñuy wax mais kursi yu kursi euh, mooy al arshul karim voilà huwa rabbul rabbul la arsh ak bu la al qur'aanul karim voilà innahu la qur'aanul karim fii kitaabin maknuun voilà ci téere la boo xamante alqur'aanul karim foofu la manifesté woo ci kursi yu boobu voilà voilà ci kursi yu boobu la la manifesté woo à travers Sod Sod waaw Sod wal qur'aani zi zikri voilà donc mooy alqur'aan borom zikar et que c'est toutes les kii moom la c'est la la la forme mohammedienne as-suuratul mohammediya voilà foofu la foofu lay feeñee maanaam pas que leer gi pas que xol bi mais léegi suura bi mooy jëmm ci voilà moo tax doomu maam maam Adama alayhi salaam nekk euh, moo tax univers bi yor forme maam Adama alayhi salaam et que lu nekk ci biir univers bi rek donc par rapport à travers à partir de atlas bi la ñuy wax lépp lu nekk ci biir univers bi euh, ci ay euh, composantes rek mi ngi ci ci doomu Adama kese la retrouvé wu. moom rek rek rek la retrouvé wu douze atomes xeeti atomes ñoom ñoo existé amul ci benn existence bu mu dajale lu dul ci doomu aadama quatre-vingt-douze xeetu atomes yi atomes yi azote hélium nangam nangam yooyu ba muy quatre douze ci doomu aadama kese lañ daje dajewul ci keneen moo tax doomu aadama mooy adduna bu mag bi voilà doomu aadama moom mooy adduna bu mag voilà donc c'est c'est le corps mohammedien le corps mohammedien est un corps adamique ok al jismul muhammadi wa jismul adami jismul adami mooy ak adamiya mooy mooy ñun forme bi am ni une forme moom Adama moom lañu yor à cause de loolu justement euh, foofu mooy martabay Seydina baqa Seydina Jibril alayhi salaam la nekk niveau boobu la nekke et que euh, foofu la tamit malaaka yi ñu tuddee al muqassimat mu naan wal muqassimati amra ñoom foofu lañ ne voilà foofu moom mooy seen seen martaba al mudabbirat waxoon naa leen fi mu nekk ñoom ainsi de suite euh, léegi euh, atlas boobu nag moom moo ëmb nag léegi d'abord li nga xamante ne moom mooy al buruj isna ashara moom mooy douze constellations yi ñu moom la Alxuraan naan was-samaa'i zaati buruuj voilà un giñ ci asamaan mi moom mooy borom buruuj buruuj mooy mooy mooy mooy constellation yi ay constellation lañ koy wax noonu buruuj pourquoi parce que dafa dajale ay biddiw yoo xamante ne biddiw yu ensemble biddiw yoo xamante ne en réalité ay taqdiraat la maanaam mi ñu nattale la mu am malaaka boo xamante ne eh, benn bu ci nekk daf koy gérer muy douze yi et que douze yooyu nga xam ne moom la malaaka yi di gérer Euh, douze malaaka yooyu benn bu ci nekk dafa am forme benn ci buruj yooyu sauf que sauf que wul comme ni nga xamante ne noonu la ko ñi ñi ñi ñiy wax ci wàllu astre yi di waxe déedéet mooy astrologue yeeg euh, ñooñu noonu niñ koy waxe nekkewut noonu voilà mais parce que malaaka yooyu noonu du ñoom ñooy o mbiru doomu aadama yi mbind mbindeef fi ci kaw suuf et cetera wala ñoo am jeexital ci mbindeef fi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee mu naan borom subhaanahu euh, doomu aadama yi ñii dañoo xëy mu'minun bi wa kaafirun bi ñii dañ maa gëm ñii asbaha bani aadama mu'minun bi wa kaafirun bi ñii doomu aadama yi dañoo gën a xëy ñenn ñi gëm ma ñenn ñi euh, weddi ma ñu ne ko loolu tax yonent bi sallallahu alayhi ne ndax borom subhaanahu wa dafa ne képp koo xamante ne dafa ne mutirna billahi fa huwa mu'minun bi wa kafirun bi anwaay képp koo xamante ne dafa wax ne ñun de yàlla moo ñu tawal te yàllaa tax ñu taw kooku gëm na ma man yàlla ba pare weddi na li nga xam ne moom mooy biddiw yi waaye ki nga xamante ne nag moom mooy mutirna bi naw i kaza wa kaza mu ne mu ne kooku noonu amana bil anwaay wa kafara bi kooku weddi na ma kii wax naan day li biddiw sàngama sàngama tax ñu taw maanaam mooy comme di topp horoscope yeeg di wax naan lii moo tax jour sangam nangam dal ma ngay topp horoscope yi di seet di xool ci biddiw yi pour mën a xam sa avenir nu muy demee say kii yow ban biddiw nga dëppool moo la fenk ni moom moo am di nangam nangam kooku en réalité moom la ne mooy astrologie la loolu c'est de l'astrologie kooku dafa weddi li nga xamante ne moom mooy borom bi euh, subhaanahu wa ba pare gëm ki nga xam li nga xam ne moom mooy biddiw yi ne ñoom kon dañuy am ay jeexital ci mbindeef yi mais alors qu'en réalité jeexital yooyu noonu ce n'est que physique ce n'est que mais nekkul comme par exemple ci ay cër ay chance ay kii et cetera yooyu noonu naam am na ay réalité nag yoo xamante ne parfois borom subhanahu wa ta'ala da koy lëkkale ak monde bi nekk foofu noonu loolu day am mais du comme ni nga xamante ne noonu la ko astrologue yi di yaakaare di ko xalaatee bay seet di seetal nit ñi di leen wax seeni ëllëg di leen prédire ak yooyu noonu loolu moom du loolu kooku moom c'est sûr que du loolu kon loolu lu mat a bàyyi xel la euh, euh, léegi euh, biddiw yooyu nga maanaam mooy mooy mooy ñooñu ñu asala asad al aqrab al jawza ak cetera ak yeneen ak yooyu mooy scorpion le lion les gémeaux les gémeaux mooy mooy ñooñu rek douze voilà douze après en fait <laughs> ci seen ci ron douze yooyu noonu douze constellations yooyu ci seeni ron nag en réalité parce que douze yooyu bon bref maanaam dañoo def comme benn ron yi ñu nekk douze donc occupé trois cent soixante degrés yi mais ñooñu ci seen ron ci la ajjana euh, yi nekk mooy juróom-ñaari niveau wu yi foofu lañ ne léegi juróom-ñaari niveau wu yooyu noonu bi ñu bi ñu fa pare ci la beneen euh, kii am mooy lu ñu tuddee falakul mukawkab yooyu nag ñoo am vingt huit ma euh, constellation maanaam douze constellation yële na la noonu ñoom ñoo daje en fait ñoom fi ñu feeñee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nekk corps physique bu ñuy laal maanaam lu ñu mën a laal ci suuf lañ nekk ci suufu ron bi lañ nekk mais seen réalité moo nekk ci kaw mais fii nii ci lañ nekk nag réellement ay biddiw ay biddiw carrément yoo xamante ne ñoom ñoo composé vingt huit yi nga xamante ne ñoom ñooy vingt huit mentions lunaires yi mais surtout ñoom ñooy vingt huit xeetu euh, ay ay ay ay ay ay kii la sax biddiw ñi day def horoscope ci wala bon pas astrologie plutôt ak ñi di yëngu ci astronomie xam nañ ko et que que que benn bu ci nekk dafa am ay ay ay kii quoi ay euh, correspondance léegi vingt huit yooyu nag en réalité euh, mooy vingt huit mentions lunaires en fait loolu moom mooy yëngu loolu mu ñu tuddee moo tax ñu tuddee ko al falakul mu kaw kaw en fait yooyu rek kiy yëngatu yi ci kaw yëpp dafa fixe et que luñ bu ñuy wax ay espace ay temps wala ay temps ay yooyu noon li ci kaw liñ doon jotutu bi yëpp dara concerné wu ci temps espace fii la borom bi amalee temps espace ci affaire yi nii à partir de euh, d'ailleurs foofu la la la nit ñi mën a am xam-xam maanaam xam-xam foofu la mën a yegg bu ñuy xool naan way euh, bi Big Bang bi amee nangam nangam di wax ci réalité yooyu yëpp à partir de niveau boobu la paali paali ko féete que vingt huit yooyu nag ñooy tourner comme que loolu rek en fait mooy tourner en réalité voilà et que univers bi mouvement yi muy def yëpp à à partir de moment boobu à partir de foofu la après na vingt après vingt huit euh, xeetu sous constellation yooyu noonu Ah, eh, ci la juróom-ñaari asamaan yi ñëwoon ak am juróom-ñaari asamaan yi ci lañ tegaloowe après juróom-ñaari asamaan si nag après suuf ak juróom-ñaari suuf yi ci lañ nekkee mais juróom-ñaari suuf yi comme niñ ko xamee dañoo suufu baatin lañ mais juróom-ñaari asamaan yi benn bu ci nekk dafa correspondre ak li nga ne moom mooy benn ci eh, ci eh, ci semaine bi ba pare dafa correspondre aussi benn ci. Euh, ba maanaam benn bu nekk dafa am yeneen bu fa nekk déjà di ko garder comme ni ko yeneen bi waxee sallallahu alayhi wasallam bi muy ràññaan gis na ci asamaan bu nekk ak bu fa nekk moom des ñaareelu asamaan bi la fekk yent yàlla Isa ak yent yàlla euh, Yaxya alayhi salaam mais yent yàlla Isa day wàccaat donc euh, mais aussi euh, maam Adama moo nekk ci suñu asamaan bi bu njëkk bi voilà moom moo nekk suñu asamaan bu njëkk bi. Euh, mooy asamaanu weer bi parce que justement mm, weer bi asamaanu weer boobu noonu weer bi mm, boobu suuf la en fait weer bi benn partie ci suuf si moo tax mu nekk satellite am mooy bi bi bi adduna bi amee noonu euh, weer bi moo comme ay poussière yëngatu yooyu suuf si ni mu doon yëngatoo noonu poussière yooyu ñoom ñoo organ def maanaam mu noonu or daal di weer bi ci kaw voilà moo tax asamaan maam Adama alayhi nga xam ne dañ ko bindee ci ndox ak ban maanaam ci suuf mu nekk ci asamaan boobu nga xam ne foofu la weer wi nekk voilà ñeenteelu asamaan bi foofu la jant bi nekke ainsi de suite maanaam loolu soo ko soo ko toppee euh, comme Jupiter mi ngi ci juróom-benneelu asamaan bi Saturne mi ngi ci euh, septième asamaan bi mooy fi maam Ibrahima nekk ay sa sam Jupiter foofu la ñeenteel euh, Musa salaatu wassalaam yent yàlla Yusuf mu ngi ci troisième asamaan bi foofu la Vénus nekk ainsi de suite voilà kon eh, yent yàlla Idris alayhi salaam moo nekk ci ñeenteelu asamaan bi mooy asamaanu xutbu bi d'ailleurs euh, tax borom euh, borom subhaanahu wa ta'aala ne wa rafa'naahu makaanan aliyyaa dañ ko yëkkati ci makaama maka ma ci ka bërëb bu kawe kawe voilà donc euh, ci ngay gisee kon voilà kii boobu quoi dimension boobu noonu léegi suñu suñu suñ su dee résumé nañ lii après bien sûr suuf si bi mu amee borom subhaanahu wa amal ci gàncax gi. amat ci tamit jur gi amal ñeneen ak yeneen ak ñeneen ñoo ñëpp léegi nag loolu la wax ne bam kon ñëpp la amal créer suuf def ci circonstance de vie yi bind bindee fii ki des yëpp mu ne illal insaan ba mu des doomu aadama moom lay wax nii moom la ñoom Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwaan rabbani di wax ne ba mu des ne doomu aadama nag moom moom mooy doog a ñëw voilà mu ne walakin na waaye nag hadhihi al mataluñu kul maanaam kullal asma'i mboolem tur yàlla yi wax sifaati ak melo al ilahiyati yi fa di buur yàlla subhaanahu wa ta'ala voilà loolu la donc fal xayawaan mooy njaay àll yi te jàllaa feeñu na allah buur yàlla yi ci moom bil qudrat ci sañ-sañ ak kattan kon fa ja'alahu moom moo tax mu def ko qadiran mu am sañ-sañ ak kattan wa bis sami'i mu feeñal borom subhaanahu wa ta'ala feeñal ci ñoom li nga xam ne turam bi muy wax bi ne moom mooy dégg lépp fa jaalahu mu def ko sami'an mu nekk kuy dégg moo tax nga gis eh, njaay ali mooy les kii eh, mooy le bêtes là les les voilà nga gis leen ñuy mën a ñuy ñu am kàttan di def ba pare ñuy ñuy dégg et cetera wabil basir mu def leen ñuy maanaam mu feeñu ci ñoom pour bi nga xam ne mooy kii aji gis ci mooy njàccaar bi borom subhanahu wa ta'ala mooy aji njàccaar mooy njàccaar bi bu mag bi fa jaalahu mu def leen ñoom ñu nekk basiran ay njàccaar maanaam di gis voilà voilà waa alal jamadaat li nga xam ne moom la ñu tuddee jamadaat yi nag mooy li nga xam ne mooy lu ñu naan des choses inanimées mooy jamadaat mooy comme xeer comme weñ comme ainsi de suite yooyu daf leen a def ñu nekk ñoo xam ne mu feeñalee ci ñoom bismil ci benn tur aw ismaili wala ñaari wa ala tuyuri yi tamit wa ghayriha ak yeneen yëpp am ay yenn tur rek yu mu feeñal ci ñoom waaye xattaa mbete xalaq bu bind al insaana doomu aadama xam nga doomu aadama moom la njëkk amal ci kaw mooy réalité bu mag bi mais sauf que wàccewul wàccewu ko ndax dafa am lu mu préparé foofu noonu ba pare voilà ndax ndax lan ndax doomu aadama dafa am lu tax parce que suko ko teel maanaam le fait que mu créer lépp parce que moom mooy objectif ci mbindeef bi borom subhanahu wa ta'ala li tax mu bind univers bi yëpp yi ngeen di gis yëpp euh, asamaan yeeg maanaam détails yi ma leen wax yi yëpp borom subhanahu wa ta'ala dafa bind détails yi yëpp réellement pour justement doomu aadama man cee jariñoo voilà déjà détails yu ba ci àjjana ak safara parce que a fait su safara mën ngeen posé wu donc fan la comme xam ngeen fi àjjana nekk en fait safara ci suuf la ne ci suufa suuf la nekk ci ron moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam ne maam Adama alayhi salaam bi mu ko ci kaw bu day xool ci ci ci ndeyjoor bi ree xool ci càmmoñ bi jooy et que nga gis maam Adama borom subhaanahu wa ta'ala di wax ne euh, que. Euh, waa ajjana waa safara dañ naan an afidu alayna min al ma'i wa nada ashabun nar ashabun nar ashabal jannati an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum Allah a safara dañ naan waa ajjana ay waay bëggal leen sotti leen ñu ci ndox mi ngeen am wala bokk ci leen yàlla wërsëgal voilà di gis nga ndox boobu donc junñu na lu bari maanaam tudd ci li li waa ajjana am yëpp ndox rek lañ ci laaj précisément donc am na lu muy junj ci réalité ndox Euh, kon bi nga xam ne moom la wax loolu euh, euh, maanaam loolu day tegtaleen école ne ajjana ne ne safara ci suuf la nekk par rapport ak ajjana loolu moom moo tax maam Adama alayhi en réalité ci kaw la nekk mais maam Adama fi mu positionné wu ci asamaan bu njëkk bi ci ndey di waram la ne parce que asamaan bu njëkk bi tamit aussi foofu dafa am ay ruux yu fa nekk en fait ay arwaax yoo xamante ne borom subhaanahu wa daf leen a bind mooy ay xeeti malaaka yoo xamante ne lépp lu kii rek ci maanaam malaaka yooyu maanaam euh, lu euh, borom subhaanahu daf leen a amal euh, foofu justement pour que ñooñu à cause de seen dund boobu dund boobu ñuy dund foofu noonu mu créer une vie fii ci sur terre mu créer une dund fii ci suuf mais que Euh, mu am tamit ay ruux maanaam à part de foofu noonu da ngay mën a gis ruux yi nekk ci kaw mais da ngay mën a gis ruux yi nekk ci lool loolu moom moo tax maam Adama alayhi salaam gis ruuxu eh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw mu di leen gisee à travers ci ndeyjooram yi ndax ñoom ñooy asxaabul yamin ñooy waa ndeyjoor comme ni ko Alxuraan wax waa asxaabul yamin ma asxaabul yamin voilà mooy eh, waa asxaabul maymana ci bokk plutôt ma asxaabul maymana voilà. mooy ashaabu maymanat bi muy jeexal bay wax li nga xamante ne mooy xéewal yi ñu am ci àjjana mu ne ulaa'ika mu ne mu ne non non non feneen boobu beneen saar ci la waxee ne ulaa'ika ashaabul maymana bi mu waxee gaa yi nekk ci àjjana mu ne ulaa'ika ashaabul maymana mooy waa ndeyjoor yi la wax bi muy wax voilà kon mooy ndeyjoor yi nga xam ne bu leen xoolee moom Adama saxam bu gisee maanaam ak ni ñu nekkee ci àjjana ni ñu nekkee ci yi ndax ci kaw lañ nekk mais ci la di gisee mu gis leen mu reetaan bu xoolee càmmoñ bi gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk safara euh, ñu nekk ci suuf mooy asxaabul mash'ama dégg nga wa asxaabu shimal ma asxaabu shimal tamit muy wax ñooñu bu xoolee ci suuf gis leen ñu nekk safara te ñu nekk ay njabootam maanaam ñu fàccee ci moom mu mu commencé mu jooy moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma laaj Seydina Jibril alayhi salaam mais góor gi kan la ak lu tax muy xool xool di jooy ak yooyu mu ne c'est ñii waa àjjana lañ ci njabootam ñii waa safara lañ ci njabootam mais que euh, euh, euh, donc àjjana maanaam moom ci kaw la ne mais safara ci suuf la ne ci suufa suuf la ne léegi kon lépp lu bind ba mu des lépp kon borom subhanahu wa ta'ala daf ko bindal doomu aadama maanaam ba ci àjjana ak safara sax ngir doomu aadama moo tax ñu bind lépp ok mu waajala loolu lépp loolu moom moo tax kon kon fa taxamala mu moom doomu aadama mu yanu maanaam mu mu mën a supporter kullal asmaa yi mboolem tur yi wa sifaat ak tur yàlla yi mboolem tur yi ak melo yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala mu def doomu aadama mu ahlan mu nekk ku yelloo li tajalli ci feeñu waayu jami al asmaa yi mboolem tur yi wa sifaat ak melo yi ala ma fiha ànd li ci nekk yëpp min addaadin ci ay mbir yu ay contradiction ay mbir yoo xam ne ce sont des choses contradictoires moo tax doomu aadama mën a nekk théâtre toutes les contradictions contradiction yëpp mën a daje ci doomu aadama voilà voilà loolu yëpp mën a daje ci doomu aadama parce que doomu adama moom muy dernier moom muy début bi c'est-à-dire objectif bi au départ moom la borom bi naqalee ne dina ko amal amal lépp li nga xam ne dafa nekk au niveau macroscopique nag et microscopique mu amal lépp loo xam te dafa retourné wu ci doomu aadama ba pare daal di amal doomu aadama léegi mu nekk moom jëmm moom ci boppam ki nga xam ne moom la moom moo symboliser moom lañ doon symboliser ci mboolem univers ci mboolem existence moom lañ doon symboliser mu daal koy génne amal ko in manifester ci moom maanaam feeñal ci moom mboolem turam yi ak meloom moom borom subhaanahu wa ta'ala doomu aadama nekk koo xam ne ku yéeme yéeme la voilà d'ailleurs ci ni mu bindee maam Adama ak jëm ji maam suuf si façon suuf yi ak matériaux yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a nekk yëpp et cetera voilà euh, borom subhaanahu wa wolt moom ruuxam et cetera yooyu ay mbir la yoo xamante ne euh, dafa màggal dafa dëggal dafa dëgëral li nga xam ne moom moy mbiri doomu aadama voilà euh, donc faj faj kon euh, yii bu bu dee résumé nañ état bu dund yi yëpp ci bu dee résumé nañ kon ci lii sans dugg ci yenn détails yi ci yenn mbir yi euh, donc a yi ñu doon wax mooy lu ñu tuddee mooy juróomi aras yooyu ñu doon wax ak li nga xam ne mën nañ jàpp ne c'est relatif du du concret ci aras bu mat bu concret mooy mooy ama bi nga xam te ne à partir de huyul bi ci la ci la borom sant la feeñalee aras bi maanaam maanaam ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la feeñalee maanaam wàccuwaay daal di ci turu ar-rahmaanam bi daal di yemoo ci kaw aras bi nga xamante ne mooy al-arshur rahmaani après mu mu nekk mu mu wàccee jeexital aras boobu ci kaw kursi mu nekk euh, qadama arrahmaan ñaari dëggu tànku arrahmaan mu nekk kursi yu et que foofu la la la la administration bi yëpp donc da ngay gis ne euh, à travers euh, lii moo tax ci jawarul kamal ñuy wax urushul haqa'iq mooy arashu réalité yi kon déjà gis nañ al yaqutatu mooy yaqutatul hamra bi al yaqutatul mutahaqqiqati Euh, moom mi nga xam ne alxaita bi markazil fuhumi al maani moo pek centre compréhension muy markaz centre lépp loo xamante ne ay xeetu dégg-dégg compréhension la ak maanaa yi nga xamante ne moom la làmboo lépp foofu la nekkee parce que lu tax parce que euh, euh, ndax ayni rahmati rabbaniyati wal yaqut wal yaqutat mutahaqqaqatin ha'it parce que al yaqutat mutahaqqaq mooy réalité bi nga xam ne moom moo incarné mboolem réalité maanaam yu mag yi borom muy yent bi sallallahu alayhi wasallam te alors que ayni rahmati rabbani muy jëmmi yërmande bur borom subhaanahu wa donc mooy euh, donc mooy manifestation unsurul azam bu mag bi al unsurul azam d'accord muy jëmmi yërmande borom subhaanahu wa ta'ala bu mag bi nga xamante ne ci yërmandim ci mbëggeelam ci la amale lépp parce que rahmatu rabbani yo boobu muy yërmande buy ko jug borom subhaanahu wa ta'ala nga xam ne mooy toppatoo lépp mooy jëmmi yenent bi sallallahu alayhi parce que justement euh, moom mooy euh, comme ruux mu une existence bi xam nga euh, ndey maanaam maa ngi ci jublu yaay doom ji nekk ci biiram dafa am moom ci benn mbuus bu mu nekk moo loolu moo tudd ruux naan butitu njurukaay bon ci wolof loolu la koy waxe mais en réalité du benn butit quoi voilà mais euh, mooy mbuus googu noonu nga xam ne moom moo ko euh, donc loolu mooy ruxu voilà euh, donc yërmande googu nga xam ne daf ko enveloppé di ko aar di ko maanaam di ko di ko di ko ko di entretenir mais di ko jox li mu soxla muy màgg ba tax muy mën di dund mu viable et cetera loolu li ko tàmbali ba subhanahu wa lim li mu ko manifesté ci nekk bi mooy ra aynu rahmati rabbaniyat muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaa ngi dégg kon moom la moom mooy al yaqutatul mutahaqqiqat donc à travers xel mu mag moom nga xamante ne mooy al aqlul awwal moom la incarné moom nga xam ne ci la incarné ci matale lépp ci arash bu mag bi al yaqutatul mutahaqqiqat ha'itatu bi ndax moo peeg à travers géejëm yi ci markazil fuhumi mooy centre compréhension yi ak wal ma'ani ak maana yëpp dégg nga allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbani wal yaqut tasmi mutahaqqat al ha'izat bi markaz al funun wal ma'ani wa nur al akwan mutakawwinat al adami sahib al haqq rabbani voilà moom mooy leer gi nga xamante moy akwaanil mooy leeru al akwaan al mutakawwinat mooy li nga xamante ne maanaam moom la lépp amee maanaam am dafa amee mel ni comme si c'est processus Euh, nan laa ko mën a tuddee maanaam auto existentiel la maanaam day mel ni kuy amal boppam parce que tout simplement manifestation bi loolu la comme ni aqlul awal maanaam ansurul azam bi créé maanaam amalee ruux yi nga xamante ne mooy arwaax muhayyama yi mooy le ruux yooyu noonu nga xam ne ci la génnee aqlul awal bi aqlul awal bi ak manifestation leer googu mooy nuuru googu nga xam ne mooy leeru bon subhanahu wa ta'ala mu daal di euh, euh, ci xalima mu génn al Ah, maanaam mu xalima googu noonu mooy leer googu nga xam ne mooy nuuru voilà que aql boobu moom moo génn feeñal li nga xam ne moom mooy lawhul mahfuz et cetera maanaam autocréation boobu nuurul akwan mutakawwinati mooy autocréation boobu noonu ak euh, mooy leeru mboolem nekkte fi nga xam ne dafa am benn xeetu autocréation bu ci amaale auto existenciation boo boo xam te moom la ci amaat rek nga xam ne aadama yi la voilà voilà kojug doomu aadama la parce que c'est la réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme liñ doon gis ci xol bi noonu mooy xal bi bi nga xamante ne d'ailleurs moo tax nga gis sourate Qaaf daal am quarante cinq aaya mooy aadama quarante cinq parce que forme adamique bi moom mooy zahir bi et que baatin bi moom mooy le cœur mohammédien ah aadam yi donc sahibul haqqi moom mooy boroom dëgg gi nga xamante ne ko jug boroom subhaanahu bii defar lépp amal lépp yombal lépp mën lépp sañ lépp di toppatoo lépp ci anam jëpp voilà ki nga xam ne moo détenir loolu nga xam ne borom subhanahu bi muy manifester loolu yëpp ci moom la ko manifester mooy ruux yeneen ci sallallahu alayhi wasallam waaw voilà. Euh, Euh, albaq la astay d'ailleurs da ngay gis lu tax euh, faydu bi imam Salahuddin def radiyallahu anhu ci euh, foofu mu wax sab al masani maanaam ci juróom-ñaari maanaam nga gis ci niveau maqaama martaba yi nga xamante ne moom mooy martaba yi yiñ doon wax sànq ci lawhu mahfuz nga xam ne foofu la sab'ul masaani feeñe ndax al arshul azim kon ni mu ko feeñale foofu euh, maanaam mu nekk beneen kon version boo xam ne daf ko jot en fait il faut ñu comprendre benn affaire réel euh, masala boobu bëggoon naa depuis un moment euh, bëgguma ci di di mais il faut ñu comprendre que Euh, man ni ma ko gëmee ni ma ko gisee rek laa koy waxee du ma ci yokk xaraf du ma ci wàññi xaraf du ma ci wax lu ma ci gëmul te du ci yokk lu ma ci gëmul incha allah mooy ne euh, réalité bi maanaam lii lañ ko mën a résumer ne réalité jawharatul kamal bi nga xam ne moom mooy ñun bi ñuy jàng bi nga xam xamante ne moom la moo nekk ci Jawahirul Maani moom la tiijaan yëpp di jàng fépp fenn ci adduna bi Jawharatul Kamal boobu mu jugee ci yenente bi sallallahu alayhi mu jox ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu xaqiqa la budul deñ fekk ci yenen bi sallallahu alayhi la jóge moo ko jox d'ailleurs sensu Jawharatul Kamal boo lii ci développé lépp boobu ba léegi ku ko am xam-xam dina comprendre que ni mënul jóge ci beneen réalité lu dul ci yeneen bi sallallahu alayhi moom moo ko jox euh, sauf que jawharatul kamal avec cette forme classique buñ ko mën a tuddee noonu originelle buñ ko mën a tuddee noonu dafa am Euh, ay forme de manifestation ci yenn mbir yenn volets yi yoo xamante ne borom subhaanahu wa mooy tànn ku ko neex travers réalité bi nga xamante ne moo recevoir jawatu kamal muy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom mooy xamal ay version wala ay subtilité ci njàngin bi ku ko comme ni nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi moom la jox alquran alquran benn la et unique la du dëgg benn rek la mais borom subhaanahu wa ta'ala dafa jox yeneen bi sallallahu alayhi possibilité mu feeñal ci ay version yu wuute version yu njàngit yu wuute ñuy Malik yawmiddin ñii di jàng Maliki yawmiddin ainsi de suite te am na ñu doon jàng Malaka yawmiddin jàng maliki yawmi diin même alhamdulilah am na rabbil alamin am rabbal alamin am na rabbul alamin yëpp tey ko doon jaaraan maam ñun jàngin yi am mooy juróom-ñaari imam yi ak am na yeneen ñett muy fukk fukk yooyu noonu kenn ku ci nekk daa am ñaar ñu solo yow alxuraan voilà comme par exemple euh, moom dafa soloo ci Asim mais Shu'ba tam dafa soloo ci Hashim dégg nga mooy dañ naan ñun li ñu jàngee ni riwaaya la du qira'a bi jàngeen ñun riwaaya la c'est-à-dire version la ci benn jàngin bi mooy version qira'atu euh, Hafs an Asim kii riwaayat Hafs an Asim Asim moom moo def qira'a moo jàng wala ñu ne riwaaya euh, Shu'ba an Asim loolu tamit am na bu dee buñ jëlee ne ce reste tamit par exemple Nafi' warsh riwaaya la version njàngin la ci njànginu Naafi' qiraa Naafi' la ak wala ñu ne Qaaluun riwaaya la version la ci njànginu kan euh, Naafi' et cetera maanaam loolu na topp ko ci njàngin ci def yëpp euh, léeg-léeg euh, par exemple boo xoolee Euh, am amoon na njàngin boo xamante ne reteniruñ ko sax ci juróom-ñaari te njàngin boobu noonu yeneen ci sax daan na ko jànge mais sauf que bi ñuy defar commission bi euh, dañ ne woon Seydina Zayd ibn Sabit Seydina Usman radiyallahu anhu daf ne ko woon su fekkente ne ah da ngay woo waa Quraysh ñi nga xam ne ñoom mokkal Alxuraan ci ñoom tekk ay mag nekk ñoo xamante ne ñoom kii lañ nga dajale leen ñoom ñëpp ñi ci jàng Alxuraan nga dajale leen nga teg leen. lépp loo xamante ne yéen seen commission bi ngeen def dajale ngeen li ngeen bind yëpp wuute na ñoom li ñu koy ngeen bindi seen bopp ngeen jox la comme par exemple yaa ayyuhal lazina amanu iza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fambu ila zikrillahi ñoom la Seydina ñoom Zayd ibn Sabit la ñu retenir après ñu ne non euh, comme waa ñoom fas aw la leen yenente bi jàngal sa fas aw ila zikrillahi wa zarul bay' nañ effacé bi nañ dindi bi nañ dindi fambu bi ñu def ci fas aw bële nga xam ne waa Quraysh nii ñoom ñoom noonu lañ doon jànge toppal loolu yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam li may wax ni c'est des réalités quoi maanaam du du la laa wax lay nettali nii comprendre nga bëgg a wax ci alquran laa nekk di wax donc c'est une réalité intrinsèque léegi tey est-ce que dañ naan alquran dafa am un caractère altérable dañ ko soppi c'est dafa am luñ ci def kii moom moo ci yokk lii kii moo ci def lii c'est waruñu ko woon waxee ni déedéet lépp même alquran bi la yeneen sallallahu alayhi wasallam moo ko doon jàngee ay jàngin yu wuute ku nekk mu jàngal la ba ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum la daal wuute ay jàngin ba ñenn ñi sax ñu woon comprendre eh, dañ doon foog ne keneen ki li muy jàng du noonu comme Seydina Hisham radiyallahu anhu bi mu jàngee suratul Furqaan ci yeneen ci Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu daal di koy ci kanamu yeneen bi sallallahu am ci keneen ku mu ko yóbbu kooku tamit jàng moom beneen façon suratul Furqaan mu poñe leen ñoom ñaar ñëpp ne dañuy sosal yeneen bi tey la leen di rey parce que alxuraan lañ nekk di soppi biñu demee yenn tib saa sam déglu leen ñoom ñett ñëpp mu ne leen yéen ñëpp nii la nii la ko nii la alxuraan wàccee nii laa leen ko jàngalee c'est pourtant ñun surtout Furqaan yi ñuy jàng maanaam benn façon bi la même bu fekkente ne am na yenn baat yu wute comme bushran bayna yaday rahmati ak nushran bayna yaday rahmati mais ak yu mel noonu voilà euh, ainsi de suite mais li mu bëgg a wax foofu mooy segam loolu ci alxuraan la mën a nekk te Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekk dono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am na possibilité am ay version yu mu soppi ci nit ñi jàngee yenn mbir yi nga xam ne yeneen bi moo ko jox sallallahu alayhi wasallam mu soppi njàngin bi te du soppi xaqiqa yu profonde yi maanaam yi nga xam ne ñooy yu original yi yu réalité bi par contre il faut que euh, ñun ñëpp ñu d'accord ci benn mbir mooy ne bo en tout cas man lii maanaam il faut que ñu comprendre que ni kenn ku ci nekk réalité bi ni nga ko recevoir noonu nga ko mën a percevoir mënoo ko percevoir neneen ni nga ko jotee noonu nga ko mën a gisi imam Salahuddin Tidjani ak Tidjani alayhi ridwanu rabbani moom ni mu ko jotee noonu noonu kese kese kese la ko mën a gisee te day jàpp ne pour maanaam moom mu mën ko appliquer réellement borom subhaanahu wa ta'aala mu jox ko conception boo xamante ne day jàpp ne beneen façon bi c'est que jumte xëy na da cee am wala yu mel noonu wala même bu ko jàppul carrément parce wax na ne ñaar yëpp baax na par contre weddiwul ne beneen bi baax na mais da ngay gis tout le temps day insister day day day day day day maanaam ci biir buy raisonner da ngay maanaam même bu waxul ne les erreurs la à la limite loolu ngay comprendre ci raisonnement même bu dee yëggul ci niveau wu di wax ne erreur la baaxul du noonu bu ko kenn waxati et cetera ku ko jàng amoo amoo wasifa wala yu noonu wax yëggul foofu voilà mais euh, man li ma bëgg a wax foofu te te te bëgg ci insister euh, mooy ne loolu mun na ne possibilité boobu am na te Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa ne daf may en fait daf may renvoyer ci imaamul Mahdi imaam Mahdi al-Muntazar radiyallahu anhu bu ñëwee euh, borom xam-xam yi ñoom ñoo koy njëkk a weddi xam nga lu tax parce que day wax dëgg goo xamante ne day wax ay réalité ci ay at ci at charia yi par exemple ñi nga xamante ne ay muqallidu maanaam gaa yu mazhab yi lañ borom xam yi ci mazhab yi rek lañ ne ñooñu dañ koy weddi parce que dañu ne lii dafa wuuteeg ñun suñu li ñu xam ci suñu téere mazhab par exemple ay aarif billah pur mais il faut pas nga nekk bu ndaw bu mat yu mat sëkk ñooñu ñoo koy gëm te borom subhaanahu wa daf ko wutal ay wuzara maanaam ñu koy wër a wër ñoo xamante ne ay aarif billah carrément la ñu doon dañuy ñu ci ëpp ci ñoom jànguñu musuñu jànguñu sax ñooñu ñoo koy gëm xam nga lu tax parce que bis boo commencé teg mbir mi sur une un raisonnement purement intellectuel purement intellectuel waxuñu intellect war utiliser de mais mu bañ nekk loo xam ne c'est purement intellectuel mu am tamit une spiritualité ci ci parce que dafa am mbir yoo xamante ne spiritualité moo la ci yeggale sa xol xam-xam bu la yeggale leer bu borom sant la wàcce sa xol mooy tax nga mën a gis réalité boobu mais du nekk ne rek c'est quelque chose de purement intellectuel même su fekkente ne intellect il nga ko utiliser tout temps tamit même nit day xalaat bu nekk koo xam ne day topp ci lu mu tamit nit bu warute war sa bu nooyee bopp noonu voilà euh, kon Euh, euh, loolu déjà bëggoon naa ko cee wax mais bu ñu xoolee réalité boobu boo seetloo kii wul hmm? euh, de moom daf ne woon ak akwaanil maknuun fi sab'il masaani ak maknuun moom loo xam ne dañ ko ñoŋal fi sab'il masaani ci juróom-ñaari lim yi boo seetloo mook li wax ni mook mook baat be même réalité yi lañuy lañuy lañuy explicité mooy réalité aqlul awwal bi di manifester ak di bind di teg ci lawhul mahfuz bi formulation yi mën na wuti mais réalité bi benn la euh, léegi te loolu loolu c'est tellement intéressant mooy dellu tamit ci euh, aynul ma'arif al aqwam sirat katam al asqam ak aynul ma'arifin hmm, akram siratika tamil aqwam en réalité même réalité la ñuy de la ñuy sur des termes différents sur des expressions différentes et li tax ma doon joxe exemple imam Mahdi boobu mooy ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daf ñu wax ne tarixa bi ay junni junni junni selon version yi sax d'ailleurs ay ci junni ak ñaar am na gis na sax imam al-Baqili di wax su ma juumul junni ci ay tariqa dinañ xaajali ko moom mooy ne dañuy nekk même tariqa bi mais dañuy nekk donc des différentes formes de pratique il faut mu am lu leen différencier dans les pratiques dans en tout cas yenn mbir yi pour ñu mën a wax ne ab tariqa la boo xam ne dafa xare tariqa tijaane nekk beneen tariqa mais nekk en même temps tariqa tijaane c'est-à-dire que ku nekk ci tariqa Tidiane yaa nga ne ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu la waxoon waa mais bu fekkente ne loolu la wax ñuy gis siècle yi di rek te mësuñu gis kenn koo xamante ne dina taxaw ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jox na ma lii wax na ma ne lii dee ko defee nii doxale ko nii jox na ndigal ci lii ak lii ak lii loolu kon bu boobaa est-ce que dinañu dëggal waxu Cheikh Ahmed Tidiane bi radiyallahu anhu donc il faut que la réalité prouve ko dëggal ko foofu une réalité dëggal ko loolu jubluwuma ci d'ailleurs que euh, damay exhorter nit ñi ci ñu wax ñu ñu wax maam ñu ñu ñu wax leneen déedéet man jubluwuma ci loolu mais li ma ci jublu moom mooy ne il ñu comprendre que ni dëgg na dafa am niveau nit fu mu ne ci wàllu wilaya maarifa ci wàllu wilaya day exprimer ci loo xamante ne ñu bëree bari buñ ko xam te day dépasser entendement wu aarif billah même yu mag ci même ñu mag ñi day dépasser seen entendement te man imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani man ni ma ko gisee te li may wax mooy li ma gëm te lii mooy sama gis-gisu tey voilà sama gis-gisu tey jii nii looloo tax ma ne li may wax dama koy wax rek ni ma ko gisee ni ma ko gëmee ëllëg mën naa am beneen gis xëy na yàlla rek a xam mais man lii sama gis-gisu tey mooy ne borom subhaanahu Euh, def ko def ba mu nekk koo xamante ne dafa am maanaam ni manifestation yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ni ñu nekkee manifestation réalité yu kawe yi moom borom central daf ko yéegale ci benn niveau ci ci ci biir niveau yooyu maanaam jeexal ko ci seen biir mais sauf que volet bi nga xamante ne moom la amee volet boobu c'est un volet purement coranique maanaam volet purement coranique la te lii may wax nii euh, képp koo xamante ne dina gis par exemple moom askar yi muy faral di di di di di di di joxe ndigal yi muy wax ne nañ ko def même bu fekkente ne day am d'autres versions maanaam même zikar bi comme daa ref iha takat par exemple comme iskaaxul qutbaniya bi par exemple comme euh, yeneen yu bari yoo xamante ne buñ ko xoolee da ngay gis ne forme yi tout le temps formule yi muy am formule coranique lay doon te même moom bokk na ci ni muy gisee borom subhaanahu wa ta'aala te en tam dafa bokk ci dimension particularité ci wilaya cest dire que wilaya nit ki bu ci amee yenn particularité yi day am yeneen volet yoo xam te du ko du ko gis du bokk ci li muy gis parce que dafa jeex fee ba pare moom dafa jeex ci alquran ba pare dafa jeex ci réalité yenn ci saa ak bu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba pare donc mënul gis lépp loo xamante ne ci benn dimension yeneen yi la nekk parce que lool pour mu mën ko gis il faut que mu rétrograder wàcc benn niveau te loolu jaru ko kom niñ ko gis euh, moo tax moom te lii mooy li nga xam tamit moom laa gëm affaire talsam mooy lépp loo xam dafa aju ci talsam xeetu moom da ko xamul xamu ko voilà et Euh, même tey boo xoolee yi nga xamante ne ñooy yi gën a élémentaire yu ci ëpp sax da ngay gis ne day weddi réalité boobu day weddi ne loolu dafa exister te façon bi mu koy weddee mënul nekk rek ne day làqatu da koo xamul day du du question day làqatu de et que bugg ci wax mais façon bi mu koy weddee mënta ànd ak ne day làqatu da koo xamul et que euh, mais ñàkk koo xam googu c'est parce que non dafa am yeneen i réalité yoo xam ne non yooyu non mën nañ ci bañ a dugg euh, li tax loolu am réellement mais mën naa ci am benn affaire bu ci junj rek mooy c'est parce que dafa am moom moom en réalité moom kenn la mais moom en réalité du benn nit ci jamono ji déedéet am na un lu ñu tuddee comme jumeau boo xamante ne moom moo détenir yooyu réalité Euh, sauf que moom dafa nekk koo xamante ne moom moo moo moo gën a kawe quoi moo gën a moo moo gën a moo gën a niveau moo gën a moo gën a garaaw moo gën a garaaw quoi voilà xam nga ñaar mën na nekk jumeau ba pare seen niveau duñu benn duñu nekk benn par exemple ki gën a gaaw a màgg ki ci def wala yu mel noonu noonu la demee nag et que il est coranique donc loolu dafa daf ko gën a yokk beneen niveau boo xamante ne dafa il dépasse de loin entendement bu ñu bari bari mën a am lii nag dama koy wax te dama ko wax parce que tout simplement dama jàpp li muy jàpp ne li muy dëgg te jàpp ma ko parce que dama koo gëm wala damay waxe bakkan wala yu mel noonu déedéet te képp ku ñi nga xamante ne xam nañ ne ñu dëgg-dëgg te dañuy faral di waxtaan surtout ci sujet bi xam nañ ne du ma topp aveuglement kenn moom du ma ko topp aveuglement keneen te te te du ma ci li ñuy def aveuglement te du lépp li ñu nekkee laa d'accord déedéet lu ma foncièrement du ci d'accord te du ci ànd te dama koy du du ma ko défendre mais lii nii pour c'était pour expliquer mais il faut que ñu comprendre que réalité bii maanaam li nga xam moom laay wax ni pour peut-être sax mënoon naa ci benn nekk di dugg euh, mais il faut que ñu moom maanaam vu que dafa coranique léppam ci loolu la jëm et que doomu ruuxu wala nekk nekk Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu anhu et moom moo tax mu am manifestation Cheikh Ahmed Tidiane ci moom ba ci d'ailleurs moom bokk gisee le fait que mu nuroog jëmu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu voilà sans sans pour étant exagéré et sans même pour étant euh, dugg ci yenn considération yi mais physiquement ni mu nuroog ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa dafa frappant ci anam goo xamante ne euh, euh, sincèrement gisaatuma une deuxième personne bu boo xamante ne en tout cas à ce point la mel aussi bien sûr le, le le visage le corps la la couleur de la peau ak yeneen ak te loolu day gën a indiquer son caractère donc coranique et que Yonent bi sallallahu alayhi coranique moo tax mu mel ni mel et que moom nuru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak nuru physiquement donc ce qui fait que moom mu am réception ci loo xamante ne tout le temps formulation bi day nekk une formulation d'ordre coranique loolu d'ailleurs nga gis ne moom sax lay développer danaan yii ma indi dafa nekk loo xamante ne baat yi may yi ñuy remplacer yëpp ay baatu alquran la yëpp ay baati alquran la justement loolu day gën a dëgëral ce ce ce côté dimension boobu noonu voilà Euh, man loolu laa ci gëm te noonu laa gëmee ni loolu moom moo tax mu indi maanaam que Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yenkiwal ko euh, façon version yooyu noonu et que version yooyu loolu day tax mu singularisé ci biir tariqa tijaaniya mais mu nekk ci benn base man nag gëw ma ne avec toutes les modifications avec euh, toutes les yi wax naan par exemple façon wasifa bi mu doon wax naan mën nañu ko alléger ak yooyu yëpp que ni dafa nekk rek sur la branche classique de la tariqa tidiane man loolu gëwmu ko parce que loolu yanuwul maanaa tout simplement ce n'est même pas euh, raisonnable que mu mën a nekk loolu voilà léegi nag question bi mooy du ne woy bu dee loolu mën na ko kon keneen mën na ñëw wax leneen déedéet c'est comme si tey nga ni ma yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwee wax ne yàllaa ko yónni ñu dëggal ko kon keneen mën naa ñëw ne yàllaa ko yónni ñu dëggal ko wala nga ni Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu bu ñëwee ni dafa gis yéen ci sallallahu alayhi wasallam mu jox ko tariqa bi et cetera tëj buntu boobu il faut pas que ñu nangu ko parce que keneen mën na ñëw ne ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ab tariqa ñu nangul ko non la la question n'est pas la question moom mooy est-ce que dëgg la wala du dëgg et que est-ce que moom avant muy réclamer lii avant mu koy wax nan lañ koo xamee woon noonu ñu ko xamee loolu moom moo tax ñu mën a d'accord li mu wax ni dëgg la waaw wala déet la question elle est là yëpp résumé la lima wax ni résumé la ci ni nga xamante ne noonu laa considéré mbir mi et justement dama ko wax parce que lii laa gëm waxuma parce que damaa jàpp ne euh, maanaam parce que moom la wala boog mo wax ko parce que voilà euh, voilà dama bëgg dama ko bëgg a wala yu mel noonu déedéet parce que lii laa gëm que sa manière de faire de pratique en tout cas yenn mbir yi nga xamante ne ay modification la ay yu muy apporter ay mel noonu loolu ci tariqa tijaaniya parce que dafa nekk benn branche ok mais que la voie classique de la tijaaniya bi nga xamante ne moom la ñëpp doon xam de manière général loolu moom du te man loolu laa gëm parce que nekk loolu mais nag justement loolu ci ki muy xeet yooyu noonu il faut mu nekk une personne vraiment exceptionnelle te moom noonu la mel il est une personne vraiment exceptionnelle boo leen gisee bi ñu tàmbalee kunuus yi ba léegi yi nga xamante ne ñoom ñooy xaqaay euh, yi nga xam ne moom dañ ciy génne day wane day développer day voilà en tout cas yooyu lay exprimer même su fekkente ne ñun de notre part dañ ci euh, def ay développement des explications et ak yu mel mais sooklu moom ci boppam dimension bi muy waxee dana la wan a quel point la nekkee quand même nit ku exceptionnel loolu boolewuma ko nag ak le fait mu nekk koo xamante ne xadis xam-xamu xadis daf cee yor niveau yu kawe xam-xamu fiqh noonu mazhab yi ñoom ñeenti mazhab yëpp leen maîtriser te noonu la dans sa pratique religieuse et pratique de tous les jours noonu la ba pare maarifa yi nga xamante ne moom lay exprimer à travers ces différents livres ces différents ouvrages tamit maarifa la boo xamante ten képp ko dégg dina xam ne kii du n'importe qui waa a à partir de ce moment là et boo ko xoolee sa vie se résume en tout cas ci liy dund yeneen tib saa sallam résumé woon te loolu la dund Cheikh Ahmed Tidiane résumé woon radiyallahu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu lu doon jàngale alquran la daan def firi wala mu jàngale xadis wala xikamul afa yi parce que justement day wax ci wàllu maarifa et cetera donc dans un domaine précis surtout cheminement yi ces discours da doon basé wu pourtant ci ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na wax na lii loolu la jàngal alquran la la la jàngale ba pare pratiquer ko ci sunna na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu moo nekk kon dundam nekkoon ci zawiyam di ko toppatoo di di di di di di di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko tariqa mu koy pratiquer ba pare di ko wan di di ku ñëw mu dox la muy soriloo nit ñi lépp loo xamante ne ay xeeti euh, ay ay ay ay ay ay xaatim ak ay ay xeetu yëpp yi nga xamante ne même ay talsam yeeg yëpp mu bu ci soriloo nañ nañ mooy tëdd ko et que wu ci alquran ci na nañ concentré wu ci zikkar yi zikkar bi ëpp doole mooy alquran muy kéemtaan gi nañ concentré wu ci julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam surtout salaatu fatiha et cetera mais Cheikh Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani mais xamewuñ ko leneen lu dul loolu durus yi nga xam ne moom lay tëral la lépp ça ça se résume à ça koo xamante ne noonu la mel et que mi ngi zawiyam boo xamante ne laaju ci kenn dara defar ko di ci woo nit ñi nit ñi di jaamu yàlla ni mu nekk ci loolu kese loolu lañ ko xamal depuis ay ak niveau maarifa bi muy waxe parce que day day renseigner ban façon nit la loolu yëpp bu ñëwee tey nañu Cheikh mi Tidiane radiyallahu anhu moo ko feeñu yàqgatan ndax loolu man maa ko laaj question la maa ko laaj ne ko lii nga wax mi est-ce que fan nga ko dégg fan nga ko jële ban façon yow da ne révélation la ok mais ban façon révélation la est-ce la wala ilham la inspiration divine la wala yaqazatan la ba pare ci kan la jóge ci yenent bi sallallahu parce que léeg-léeg damay dafa affaire dafa fulu léeg-léeg ñu ne yenent bi la léeg ñu ne Cheikh Tidiane eh léeg-léeg ñu ne dama bëgg a xam ci kan la jóge tontom ne ma Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ci ñun génnu àdduna pour ñeneen la la la nekk ku dee ñu suul ko mais pour ñun Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mi ngi te dañoo am accès xanaa du man maay doomu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu xanaa loolu du dëgg alaysa kadhalik xanaa du Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu xanaa du jawharatul kamal du alquran xanaa mbir mi demewul noonu jawharatul kamal du alquran te alquranul karim bii nii bii version boo xamante ne dañoo gis ne dëppoowul arab làkku arab ni muy faral di waxe version boobu bi ñuy dajale alxuraan di ko retenir mais dañ ko def crachage ba xanaa mbir mi demee wut noonu donc jawatul kamal tamit nan la mën nan lañ ko mën a joxe sacralité boo xam ne alxuraan sax amu ko xanaa du ne man lii lay wax nii Cheikh Ahmed Tidiane Rabi Alaan moo ma ko jox yaqazatan et c'est pas parce que modification bi am na que ni yeneen modification day am déedéet yeneen mën na am mais bii moo ma jox ndigal li su dul woon ndigal googu ma jox mais duma ko génne di ko wax nit te moo ma jox ndigal tamit ma génn wax ko nit te ndigal googu noonu mbir mi jugewul ci man man mënu ma koo bañ Cheikh Tidiane radiyallahu su ma ci dara mënu bañ ndigal loolu foog dama koy jëfe mbir mi de nii la demee te man bim mu ma waxee loolu man gëm naa ko voilà man gëm naa après le fait que nag mu yokk ci ne que jawatu kamal jugewul ci yenn ci saa saam Cheikh Tidiane radiyallahu moo ko jàngaloo nit ñi par contre loolu man d'accord ma ci jawatu kamal ci yeneen bi la jóge sallallahu alayhi wa sallam ci yenent bi la jóge sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenent wa sallam moo ko jàngal Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom nag gisul loolu parce que moom ok mais ci yenent bi la jóge sallallahu alayhi wa wa sallam loolu tamit précision la bu ma joxe ci mbir moomu te laaf dume et lu ëpp ñeenti jotaay ngi ni suma juumul wala juróom wala sax ëpp na ko peut ci loolu la ñuy wax réalité jawharatul kamal boobu est-ce ngeen foog ni loolu noonu mën na nekk rek loo xamante ne du xaqiqa boo xamante ne dafa nekk xaqiqa yonent jawharatul kamal day exprimer xaqiqa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam balaa mbindeef yi di am ak bi mbindeef am maanaam transition boobu xaqiqa jawharatul kamal daf koy exprimer mu nekk une disposition transitoire entre borom subhaanahu wa ta'aala bi muy amal nekk te bu njëkk gi muy réalité yonent dimension yooyu ba balaa mindi fi di am cette dimension toute cette dimension transitoire là de la réalité ahmédienne de la réalité de la réalité mohammédienne jootu ko amal loolu exprimer te du lu naan wéy yaakaar naa ni may wax ni daf euh, lu ñu leer la walillahi alhamdu wal minna donc ne jawtu kamal Euh, euh, voilà que ni euh, jawatu kamal kii la du du kii naka que que que que yent jugeewul ci yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu non peut man d'accord mu ko loolu moom d'accord mu mais moom noonu la ko mën gisee parce que loolu mooy réel. j'ai dû quelque chose. qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse. ah loolu day kii la ah xeetu Siri la comme bu Samsung bi ah, xaw dimension boobu dimension jawatu kamal boobu. non euh, moom peut-être que moom yàlla wanu ko ko loolu la ko yàlla wanul ci côté jawatu kamal ok mais du dindi li leen wax ni te noonu laa ko gëmee te mënu ma ko waxoon waxee neneen euh, kon ci tënk arash ak dimension yii nii dañuy gis kamal donc dafa tàmbalee ci unsurul azam bi ci réalité yooyu noonu ba ci dimension yi nga xamante ne mooy toutes les dimensions transitoires yi ñu doon wax fii yooyu yëpp jawatu kamal daf ko exprimer d'une manière extraordinaire mu dajale jawaahir yëpp voilà d'ailleurs dinaa leen wax benn affaire seetlu ngeen euh, jaahirul maani Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu eh, ko bind radiyallahu anhu ci jeex mais Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu da ko bi boo leen seetloo ñetti salaatu ala nabi lañ fa wax ñett salaatul no yaqutatul haqa'iqi jawharatul kamal moo ne ci digg bi ak salaatul ghaybiyya ñett yi la yaqutatul haqa'iqi ci haqiqa muhammadiyya lay wax réalité muhammadiyya salaatul ghaybiyya ci haqiqa ahmadiyya lay wax jawharatul kamal moom moo boole ñaar di wax en même temps ci haqiqatul ahmadiyya haqiqatul muhammadiyya di jongle seen biir ñett bokk na ci seeni particularité tamit doo leen jàng loolu amul ñett yi bokk na ci seen particularité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu kese la ko def ñett yi ñett yi ay dimension yi ci nekk ci niveau yooyu mooy yi ñu doon wax yëpp tous ces niveaux transitoires là entre l'origine mohammedienne des des choses jusqu'à la jusqu'à l'avant-création jusqu'à l'avant-création mooy fi doon wax toutes ces dimensions là lépp di réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekk le côté réversible baatinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dimension yii yëpp ñu nekk di wax gis nga dimension yii yëpp Jawharatul Kamal Jawharatul Kamal moo ko gën a dajale même bu dee ñoom ñii ñëpp moo ci gën a gàtt ko gën dajale voilà moo ko gën a dajale jawatu kama sa réalité soo ko bëggee sax c'est le fondement même mooy base le fondement de l'existence et que salaatul fatih c'est forme de l'existence moom moo ko génne moo dajale lépp moo wane salaatul fatih ci côté boobu moo gën a rëy jawatu kama parce que moo ëmbaale ci biir mi ngi mel ni ñu kër gi ak fondement kër gi mooy salaatu faatihi fondement bi mooy jawatu kabaat voilà nit ki mooy salaatu faatihi ADN bi ADN u nit ki mooy jawatu kabaat soo ko bëggee xamee noonu voilà la réalité yent bi sallallahu alayhi wasallam même ba la réalité Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu peut-être que jotaay bi di ñu def ci benn firi bu gaaw ci jawhatu kamal insha allah taala mais jawhatu kamal leneen la d'ailleurs Cheikh moo tax mu ne képp ku ko jàng fukki yoon ak ñaar ne haadi hadiyatun minni ilayka ya rasulallah lii sama addiya la bu tukkee ci man jëw ci yow yow yent yàlla bi sallallahu alayhi mel ni comme si et effectivement borom subhanahu wa ta'ala daf lay loolu ci biatim que nga ziyaare nga mboolem yeneen yi mës a exister ak mboolem wàll yi mës a exister ba jour bi nga ko waxee yow ba moment bi nga ko waxee wàll yi mës a exister ñi dund ak ñi génn àdduna ñetti jawharatul kamal dafa tolloog tasbihatul alim alam yëpp mboolem univers yi yi existé yëpp seen sabbal ñetti jawharatul kamal dafa tolloog loolu juróom-ñaari jawharatul kamal boo ko jàngee bu ne am nga teewaayu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeenti xulafaawu rashidun ñooñu duñu n'importe qui Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali te dafa am lu tax lu leen relier ñoom ñi ak Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu ñii doo tàqalikoo ñoom feegi yaa ngi continuer di jàng jawatu kamal ba abadan bu dee arrêté woo à partir de juróom-ñaareel bi yaa ngi nekk ak ñooñu mais physiquement da nga leen a gisul mais physiquement la teew xanaa yàlla may la nga gis leen tamit jawatu kamal duy caaxaan te lii lépp Cheikh Tidiane radiyallahu ko wax fekk xanaa jugewul ci lu dul ay xalaati boppam loolu yaakaar naa ku xam Cheikh Tidiane radiyallahu anhu xam ne loolu mënta nekkee noonu ñu daal di yam foofu ba jotaay bi incha allah euh, xam naa kon jotaay bi tamit dañuy comme ni sëñ ci président président wax sànq mais incha allah dañuy daal di tàmbali ñëw ci ci kii dinañ tàmbali di di di di di defaat affaire bi en présentiel mais ñu ngi nekk di étudier nan def euh, pour di ko def benn transmission en direct incha allah pour ñi nga xamante ne teewuñu ak yooyu mais ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk moom ñoo nekk fii ci gaynde gi ci Lyon fii nii ñu xanaa rek voilà bañ a toog seen kër quoi comme ni président di di te day ragal ne suñu koy def nii ah, kii bi nii def gars yi tam ñu toog di ko seetaan ci ci téléphone yi quoi ak ordinateur yi xanaa ñu moytu rek incha allah kon ñu daal di yem wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala wa ala alihi wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil